A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah nabiyyinaa Muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wattaabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmid diin. amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati yuusuf alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa qaala almaliku a'tuunii bihi astaxlishu linafsii falammaa kallamahu qaala innaka alyawma ladaynaa makiinun amiin kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy juróom fukk bi ak ñeent mu ne wa qaala malik buurub Égypte ba nag daal di wax muy Firawna bu mag bi mu ne nag ginnaaw bi nga xamante ne nii kon ci la déglu jigéen ñi daal di wax ba pare léegi nag reconnaître daal di yë yëpp daal di nangu que ñoom dañoo lépp ci ñoom la waaye sayyidina Yuusuf mi alayhi salaatu wassalaam mi ne ci kaso bi moom de moom sori na li nga xamante ne nii moom lañ koy jiiñ de kon nag suñu yoneen kii nag buur bi ne waqaala ca saase mu wax almaliku buur ba tuuni bi ëndil ma ko moom mi nga xam ne en plus moo ma firil sama gént gi nga xamante ne firikatu gént yu mag bi sama réew mi xamuñu ko woon kon nag indil leen ma ko ne astaxlisu bu ko defee ma nekk koo xam ne dama koy jagoo boole ko ci ñi nga xamante ne nii man moom léegi pour man kese la dootuma ko bàyyeeg sax al-Aziz mi nga xam ne mooy sama jëwriñ ji moom moom jeex na léegi moom moom nekkatul kër al-Aziz man maa ko recruter maa ko andi man Firawna maa bëgg léegi ci man lay ne bokk na mooy bokk ci ki ma gi noo may gën a jege léegi astaxlisuhu bu ko defee man maay ki nga xam ne maay jagoo ay mbiram kenn kenn dooma ko bokkate kenn moom yuusufu mi alayhi salatu wassalaam li nafsi ngir sama bopp léegi nag fa lamma ma léegi nag ndaw sa daal bi mooy euh, kii mooy ndaw la mu yónni woon demoon ne ko kaay génn mu bañ moo tax loolu <laughs> a Yuusuf alayhi salatu wassalaam xam nga biñ ne ko kaay kaay génn mooy bi ko bi buur bi bi ko bi bi waa ji demee ba wax ko firi gént gi mu ne ko léegi nag demal dem leen ngeen wax ko mu ñëw léegi moom mu bañ quoi ne ne ne wax leen ñoom fa famaa baalu niswa walla wax demal ci moom nga wax ko nag léegi loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xadis boo xamante ne nii mu ngi ci saxiixayn waaye ku mel ni al imaam at-Tirmidi rahmatullahi alayhi ak al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo ñi nga xamante ne nii muy xadis mawlaana Abu Hurayra yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne inna al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim mu ne al-Karim ki tedd doomu ko tedd tedd doomu ko tedd ki ko tedd ki di sayyidina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam ibnu Yaqub di doomu ki nga xamante ne mooy Yaqub ibnu Isaaq di doomi Isaaq Isaaq di doomi Isaaq Yaqub di doomi Isaaq Isaaq di doomi Sayyidina Ali Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mu ne wax na kero wala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne man de bu ma nekkoon ci prison bu ma dugaloon prison ma def fa la fa Sayyidina Yuusuf alayhi def am ku dikk ko ka ma war a libéré ñëw yu yónni ndaw ne ma kaay kaay génn man moom damay kon bi kon yonte kon dinaa génn nag léegi nag loolu la kon nag loolu moom la yonente bi alayhi salaatu wassalaam daal di wax même mooy loolu la ndax Seydina Yuusuf alayhi salaam mooy li taxoon mooy laa bëggoon mbir yi gën a leer sinon kon gaa tem ñu ne o oh, waaye sa waay mii daal buur bi comme nañu ko waxe woon da koo jéggal kese am ñu siiw ko waaye des na de fóotoogul ba set léegi nag kon buur bi ne indi leen ko maa jagoog ay mbiram de <laughs> mu ne falamma kallamahu bi nga xam ne nag ci la ñëw cette fois ci moom mën naa génn lii nag wute nag yenn caaxaankat yi li ñuy def nga xamante ni dañuy def lu leen neex nekk fi di def ay njombe ñu tëj leen ñuy ñuy lay Seydina Yuusuf daal alayhi salaatu wassalaam comme niñ koy dégg suñu suñu réew mi rek nga xam ne da gis ñoo xam ne bon ñenn ñi dañ leen di giñ naan ay sëriñ lañ waaye ku nekk xam ne ne ay caaxaan lañ nekkee léegi def li ñu def ay tojaage ñu yóbbu leen ci kaso bi ñuy jaay nag di uti discours yu rafet naan Seydina Seydina Yuusuf sax naan jombul waaw nit ku baax moom dem kaso garaa mool dombul ndax ku ma gën Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam yóbbu nañu ko kaso te dañ koo tooñ waaw dañ koo tooñ waaye yow bu dee da ngaa def lu tax ñu yóbbu la kaso mais dinañ la fa yóbbu te nag waroo wala loolu ndax moom dañ koo tooñ te yow en général kenn la moo tax yooyu dañ koo war a bàyyi walla <laughs> mu ngi doonale bàyyi waxi caaxaan yi nga xamante ne nii bu ko defee taalibe yi yenn taalibe yi xamul yi di tëb naan walla bu ngoom mooy Yuusuf moom jafoon jamono te yéen a ngi wax wax lu leen leerul te xamu ngeen ci dara te leer na leen ne sax moom sori na ko ndax kooku mooy yàlla moom moom moom moom yenn yi yàllay tere da koy def publiquement ba pare di ko bàkkoo kooku moos nga yaakaar ni bu ko tëjee kaso nan lay mën a convoquer lii nettali bii di wax naan am na ku gën kuñ ma tuuj tëjoon kon man buñ ma tëjee garaawul ngir wan ne gaa yi dañ koo tooñ alors que moo def lépp wal iyaadu billah kon nag suñu boroom tabaaraka wa mu ne kon falamma kallama bi nga xam ne nag ci la génn nag ndax mbir yi leer naa buur bi ñëw nag andi ñu andi ko ci buur bi xam mu wax ak moom xaala buur bi nag bi mu déggoo mu wax ak moom mooy buur bi daf koo laajaat mbir mi d'après yenn riwaaye yi daal ci nen nettali alhamdulilah mu gën koo waxaat de ngir dégg affaire bi ci moom mu waxaat ko gént gi moom mu tekkiwaat ko alhamdulilah mu ne ko nag innaka dëgg-dëgg yow al yawma à partir day naa fi ñun nun koo xamante ne nii ku am daraja nga fi ñun mooy yow de façon man tabb naa la jeex na mooy de toute façon bu doon tey dañ naan décret bi naa ko léegi amul kenn jeex na yow moom léegi tabb naa la mooy boroom makaana nga benoom kawe boobu la ci daraja yu kawe yi laa la teg léegi amiin te ku wóor ku am sama kóol da nga te ku wóor nga fi man mooy daal yow wóolu naa la léegi nag voilà bi mu waxee lool nag Seydina Yuusuf mooy kon di ko proposer que ne bon yow mooy fii kii moom borom makaana nga léegi nag mooy mooy daraja jooju mais lan la lan la war a moom la war a yor ma lan la war a ràngoo fii ci nguurug Égypte qaala seydinaa Yuusuf alayhi salaam ne ij'alnii def ma ala xazaa'inil ard ci lépp loo xam ne trésor suuf si lépp loo xam ne luy jógee lépp gàncax di luy gànjar ak lépp loo xam ne daal koom-koom lépp lu jëm ci suuf si daal lu ñuy war a gérer ci wàllu réew mi man loolu laa bëgg nga teg ma foofale inni ndax man Yuusufu alayhi salaatu wassalaam xafiidun ku mën a denc laa ku mën a ku man gestion laa ku mën a protéger lu baax yi nga xam ne mooy alalu réew mi ak li nga xamante ne nii mooy génn ci suuf si koom-koomu réew mi loolu lépp ku ko mën a gérer laa de ku ko mën a wottu laa alimun mun ku xam laa mooy dama xam mbir mi xam niñ koy defee te lii mu leen wax mooy am na sept ans yu ñëw de juróom-ñaari at yu tar léegi nag loolu bés boo fi joxee ab cuune dal di gérer les les les les les les les les cordons de la bourse du lii alalu réew mi gafaka ak réew mi bés boo ko joxee ab cuune wallahi ñun ñépp nga dañuy torox après kon nag moom mu ne kon xam na ni mbir mi foofu la te moom comme que xam na niñ koy gérer mu ne kon man nii teg ma foofu fële lépp luy génne ci suuf si économie beeg mbay meeg càmm geeg napp geeg lépp teg ko sama loxo yow buur bi miin yeeg minerais yeeg way liy génn ci suuf ndax man mii ko mën a denc laa de ku mën a peeg laa xam yi alimun ku xam laa tamit niñ koy defee léegi nag lii loolu yii day wone ne la yonente bi sa sa doon sayyidina Samura te waxoon ko Mawlaana ah ibn ah Mawlaana Abu Dharr Jundub ibn Junaada radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma lam waxoon sayyidina Samura ne ko laa tatlubil himaara bul sàkku li nga xamante ne nii nii mooy njiit loolu parce que yonent bi alayhi dafa xam ci ñoom que ne loolu la ndax moom mooy docteur xol yi laata li nga xamante ne ak li nga xamante ne mooy yaram yi ku nekk ci taalibe yi ku nekk ci saxaaba yi xam na li nga attan ak li nga attanul moo tax ñenn ñi mu ne mu doon wax kon waxoon ñoom samura ñoo ñëlee ne leen bu leen sax ku mukk jiite loolu nag ñenn ñi ñoom ñu xamul ràññeewuñu dañuy ñëw rek jàpp ne walla loolu day wane ne kon mooy mooy laaj nguur dafa ja dafa nekk loo xam ne lu xaraam la non non xaraamul laaj poste du xaraamul bu dee ne xam nga ne bés boo ko fi laajul gis nga gaay yi ñu ko nar a jox ay gaay yi la ñu xam ne yàkkamti nañ baax na ba loolu lañuy bàkkoo gis nga yow réew moo xam ne dañ naan la gis nga nag bu la ku yàlla tàccu te feccoo wallaahi boo kiiwee dootoo feccati te loolu lépp ñu ngi ci jublu rek gis nga bu ñu la falee bés boo deful ñi la fi jiitu woon daal di sucre wu ci doowu population daal di defar say mbir defar sa mbir mbokk yi lii ci alalul réew mi gis nga boo ko deful bañ licencié ba dàq la ah, de toute façon yow yaa ko def yaa ko tey bu fi nekkati nag di jooytu kenn dara gis nga bu boo nga defar sa mbir defar sa mbiru njaboot bu ko defee buñ la dàqee yow fekk am na loo xam ne man nga koo yor réew mu mel noonu nga xam ne dañuy fal nit ñu ñuy ñuy feetu ay njabootam ak i ay kii di feetu loolu mos yaakaar nga ne foofu am liggéey bu baax dina fa jóge mukk ñu mel noonu boo leen gisee yow nga xam ne borom bi dimbali na ba meloon ni nga man ko borom bi man loola nga mën a gérer a gestion mën a yor liggéey ba nga toog naan man garaawul damay bàyyi ñu mel noonu léegi yor mbir yi di jiite réew mi yàq réew mi te buñ ko yàqee yow mi noogoon fële ci sa daara naan nañ nekk ci suñu kurus yow ba mbir mi yaa yow la gën a metti sax kantaa ñoom ñi ci ne du leen metti ah ñoom am nañ lu ñu dundee am nañ loo xam ne lu ñuy lu ñuy wëre ci àddina bi yow nag nga toog fi sa daara amoo courant amoon ndox amoo dara sa njàngale du jaar yoon nga toog jàpp ne loolu mos xalaat la loolu xel la loolu nit ku xam ne diine yaakaar nga ne noonu lay def da ngay dem laaj ne man itam poste walla teg sa ci teg sa candidature ngir ñu daal di lay jox mbir yi bu ko defee ndax loolu bu amul mais loolu moo mais loolu moo neex iblis iblis li ko gënal mooy ñi baax nañu yàlla fële nañu nekk ci àll bi quoi mooy waxuñu xamul dara naan sëriñ bi na nekk ci deram te bàyyi ñun ñu doxal réew mi loolu koo dékk muy wax mooy nit la koo xam ne xamul même bu dee kaalaam rëy na même bu dee babusham yi rëy na même dee ne course gam yor moo gën a gudd li nga xamante ne mooy train express yi kon nag affaire yaa ngi noonu la moo gën a dund te moo gën a gudd TGV kooku mooy xamul li muy wax ndir yi loolu la moo tax nekk fi loolu waaw bu dee koo xam ne kay moom manu la yor dara manu la gérer kooku moom laa tatlubil imaara bul laaj li nga xam ne mooy nguur Seydina Yuusufu alayhi salaam dañuy wan fii ne bañ a laaj moo tax fii dafa postuler mu ne ko boroom makaana nga yëkkati nañ la léegi mu wax moom liñ koy jox voilà ij'alni def na ala xazaa'inil ard ci li nga xam ne mooy koom-koomu suuf si inni man hafizun ku mën a wattu laa alimun ku xam naa kantaa xadiis boobu ngay dégg gaa yi di ko wax ci fii naan Mawlana Ibn Abbas lañ ko jëlee naan radiyallahu anhu ne bi mu ñaanee lii loolu dafa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne dafa tax suñu borom dafa retardé yéexal ko waroon a fal at loolu noonu du dëgg hadis boobu wérul comme ni ko al imaam al haafid ak al ibn hajar al asqalaani bi waahin moo saakit dafa rot lii da lii lii sanad la lii la lii du càllale bu wér te loolu daa la nekk te du dëgg mooy loolu noonu du loolu loo tax it loolu